A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fayaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi Masaalikul Jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi as-sabr taqaddumun ala al-wara al-imaama thanaa'u rabbina ma'a al-karaama sëriñ bi ñuy wax radiyallahu anhu tàmbali woon na ci jataay bi weesu di ñu wax ne ak sabrul jamil muñ gi nga xamante ne mooy muñ gu rafet ay am nay ngëneel yu bari léegi nag ngëneel yooyee moom lañuy ñuy limal mu ne bokk na ci limaloon nañu juróom bii wee ñeent ñeent bii weesu muccu aajo gu faju am ay daraja ëllëg fa borom ba ca aljana yu kawe ya waaye noot sab noon bi woo juróomeel mu ne taqaddumun alal wara mooy yorom bi def nga jiita mbindeef yi ndax aji muñaakoon yi ñooñ ñooy nekkaal imaam imaam yi moo tax ah, waa banu israil ci suuratu sajda loolu la borom bi waxoon waaw ne gaa yi li tax ñu nekk ay imaam wa ja'alna fii ma ja ma def euh, nan la ko waxatee borom bi euh, ne wa ja'alna minhum a'immatan duuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun mu ne waa banu israil maa tànn def ci ñoom ay a'imma ñoo xam ne ay njiit lañu kañ laa leen ko def yoo xam ne yahduuna dañuy gindeeku tey gindee bi amrina ci suñu digal ak suñu mbir suñu diine ji ma leen teg sama li ma leen soo la kañ lamma sabaru bañ muñee wa kaanuuta nekkoon nañ bi aayaatinaa ci suñu laay laaye yuuqinuuna amoon nañ ci ak certitude gëmoon ko gëm gu dëgër doonuñ ci woon déngi déngi kon nag muñ day tax nga nekk koo xam ne taqaddumun alal waraa nga féete kaw ñi nga xamante ne jiite ñi nga xamante ne ñooy mbindee fi imaam a nekk seen imaam seen jiit waaw loolu mooy juróomeel bi mu ne sana'u rabbina borom bi di la tagg waaw azza wa jalla ma'al ak taggu borom bi ak karaama yum lay defal muy set ah karaama yim lay defal ay teraaga yoo xam ne moom la lay defal daal di la koy ràññee ci sa biiru maas ak ci biiru mbindeef yi loolu yëpp muñ da koy maye mu ne mina mahabbatul ilahi wa min ha bokk na ci ha mahabbatul ilahi muñ dalay tax nga am nga tuuf cofeelu borom bi tabaaraka wa taala ma ma a'zama lu ko gën a màgg li nga xam ne moom dong lañu war a jàmm waaye dalay may wa bu ko defee nga am li nga xamante ne nii mooy ay yool mooy neuvième bi bila nihaayatin yooyu yoo yoon yoo xam ne nag yool yoo xam ne pay yoo xam ne du jeex waaw waaw du jeex mukk li kulli ihtisaab ñel képp koo xam ne muñ gëm doon muñ boroomam kese taxoon muy muñ moom la ci doon sàkku voilà kon nag affaire baa ngi noonu waay waay waay kon muñ am na njariñ waay yi ah loolu de rëy na waaw waaw mu ngi noonu yoo xamante ne du dakk de la maqtu'atin wala mamnu'a dina la fay yool yoo xam ne ëllëg kenn du ko dog kenn du ne hé gars yi sawaay jeex na ay wa génn leen kenn du leen ko dog wala mamnu'a te kenn du leen ko interdire ndax olof dane kuy lekk la nga moom ah bu jeexee nga si nga téye sa loxo boo jeexewul nag nga nar a jàll ci lu keneen moom ñu téye sa loxo waaye foofu yaa moom lépp kenn du téye sa loxo la maqtu'atin kenn du ko ne dog na saison bi jeex na génn leen àjjana waa mamnu'a te kenn du leen ko ja xaj kon nag mu ngi noonu mu ne minha busharatun salatun rahma wal fawzu fi dunya wa yawmil ghumma mu ne minha bokk na ci xéewal yu bari yoo yële ngëneel yu limu yoo yële bokk na ci yi nga xam ne mu da koy joxe muy fukkeel bi busharatun wala bisharatun mbégte waaw wa bashiri saabiriin xanaa du loolu la borom bi wax bégalal ma ñi nga xam ne ñooy muñkat yi alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw mu ne suñu boroom ne bégalal ma as-saabirun wa bashir as-saabiriin way nga muñkat way uh, muñkat yi alladina ñi nga xamante ne nii ida asaabathum bu leen laalee musibatun am musiba qaalu ñu ne inna lillah ñun de borom bi tabaaraka wa taala dong moo ñu moom waaw te ci moom moom lañu ñeel wa inna ilayhi te ci moom dong raaji'uuna la lañuy dellu allahu akbar voilà kon nag loolu lan la est yi que nekkul loo xamante ni nii lu kawee gongale waaw waaw mooy kon da ci am bishaara bégalal ma ñi nga xamante ne man borom bi ñi nga xam ne aw yonente bi alay saab ñooy muñkat yi allahu akbar allahu akbar kon mu ne salaatun diñ ci am ay julli yuy tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala yu muy defal jaam bi allahumma salli ala ali abi awfa allah kon mu ngi noonu allahu akbar kon yooyu yëpp muñ da koy joxe moo tax suñu borom ci laaya bi ñu la doon wax léegi hein wa bashiri saabiriin alladhina idha asabatu musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun mu ngi noonu ndax ñoom muñkat yi dinañ am ay julli min rabbihim yu tukkee seen borom kon mu ne salaatun bokk na ci xéewal yu bari yoo yële njariñ yoo yële salaa wa rahma ak rahma mooy moom la ci laaya bi teg min rabbihim wa rahma ak yërmande borom bi muy dëpp bi muy eh, dotti ci seen kaw mu ne waaye bokk na ci loolu mooy douzième bi mu ne wal fawzu ak ngañaay dinañ ko amee ci muñ gi nga xam ne mooy as-sabrul mooy ngañaay fi dunyaa ci àddina wa yawmal wa yawmil ghumma ak bés ba nga xamante ne nii mooy bésu tartarya ndax bés boobu inna allaha waxoon na de toute façon ma alladhina taqaw walladhina wa inna allaha ma'a as-sabirin boroom muñkat yi lay àndal fii ci àddina ak alaaxira kon ñooñu dinañ am ngañaay fi dunyaa ci àddina wa yawmil ghumma ak bésum njàqare ya mu ne wa fil xadiiti man yurid xayran bihi rabbul warab talaahu faltantabihi likay yakuna mukthiran lahu ujur bi dhalika al balaa'i faltakun sabuur mu ne wa fil xadiiti rot na ci xadiitu alayhi salaatu wassalaam lan moo fa rot man yurid képp koo xam ne namm na xayran bihi rabbul wara man yurid rabbul wara bihi xayra képp koo xam ne borom bindeef yi da ko nammal yiiw nan lay def ibtalaahu da koy teg ay nattu fal bi bihi kon yeewul ci lii ma la wax lan moo tax mu koy teg ay nattu mu ne li kay ndax na mu nekk muksiran waa ji nekk aji baril lahu borom bi nekk ku koy baril lahu ñeel ko wala muñam goog nekk lu koy barilal waral ay baril lahu ñeel ko ujur ay pay borom bi baril ko ay pay gum koy def bizaalika ca muñam goo gëlee moo tax bizaalikal balaa i boog ca balaa boobu mu ko teg ah musiba yooyee mu ko teg mu koy muñ borom bi balaa yooyee ngir mu bari pay gum koy faj mu gum koy fay kon nag ëllëg fal takkun kon waaye cam si nekkal sabuur aji muñaa koon loolu mooy ban xadiis waaw loolu mooy xadiis bi nga xamante ne ni sallallahu alayhi wa moo ko moo ko wax mu jële moo mooy imaamu Tirmidi moo ko solo ak al Ibnu Maaja al-Qazwini radiyallahu ta'ala anhu yo mu ne yonent bi alei saatu salaam ne inna ah mu ne wa inna inna allaha wa inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahum fa man radiya fa lahu rida wa man saxita fa lahu saxit voilà mu ne inna azma al jazaa'i min azmi al balaa noonu la ko tàmbalee dëgg-dëgg bokk na ci rëyu màggug pay day ànd ak màggug nattu yañ lay nattu wa inna allaha te borom bi tabaaraka wa taala ida ahabba qawman bu soppee ay nit ay ñoñ ibtalaahum da leen di nattu faman radiya ku gërëm ca nattu ba falahu rida kooku lay ñeen li nga xam ne mooy ngërëm wa man saxita waaye kuy protester di mer ak xunn falahu saxat as saxut as <laughs>